waaw ku bëggul ngeen koy woowe yenn yi bu leen ko ko woowe di ko ŋàññi déedéet waaw wala tanabazu bil alqab waaye loolu bu leen ak nit ki ah loolu bu jàllee bu leen nit ki loolu xam nga ne kii loolu mettiwu ko te tamit bon gërëm na loolu quoi mooy du loo xamante ni la koo metti waaw loolu garaawul comme dul yaday ni xam nga dul yaday ni moom euh, euh, borom xam-xam dañ naan parce que dafa amoon loxoom yi dañu guddoon dafa amoon ak tuul gu ci nekk tax ñu ko doon woowee zul ya day ne mais pourtant ñu ngi ko doon boroom ñaari loxo yi wax léegi mais pourtant loolu lañ ko doon woowee ba moo tax xadiis ba bi muy wax yeneen tubaab saa saan torop bi mu jullee benn ci tisbaar wala tàkkusaan euh, julli ñaari rakk seulement ñu ne ko ah dañoo wàññi julli wala da ngaa fàtte mu ne ko ñaar yooyu yëpp benn amu ci mu ne ko ah benn am na ci yeneen saa salaam <laughs> yeneen laaj mbooloo mi ne a sadaqa zul yadayni hadis ay na Abu Hurayra boo nekk sahih yi waaw ne ndax zul yadayni daal dinay wax li mu wax noonu la demee ah damaa damaa julli yi matul <laughs> ñoom Seydina Abu Bakar ñoom ko wax na dëgg de <laughs> waaw <laughs> matul de yeneen saa sallam jóg daal di julli ñaari rakk daal di après daal di sujjóot ñaari sujjóot pourtant yeneen saa sallam dañ as-sadaqa zul yadayni waaw parce que loolu nekkuloon loo xamante ne nii Eh, daf ko daf ko daf ko doon metti ah? muy alxirbaq ñu ne eh, eh, zul yadayni ak yeneen ak yeneen kii nag za batnin zul ah, yaa mu ko za batn yow kii bokk yaa aba batn mooy loolu Seydina Ibn Umar daa xam ne affaire bi méttiwu waaye bu wala du lu muy bañ sinon bu doon xam ne da koy bañ doonu ko woon wax kon loolu la quoi mooy daa xam ne lool mettiwu ko moo tax Tufayli ci boppam bi mu koy nettali affaire bi da koo nettaliwaale <laughs> neewul eh, waaw ndax nee na dama ne ko waqulu ijlis bi naa ah naa nag taxa def mais nañ fee ñoo toog fii rek ah daal di waxtaan mu ne ma fa qaala ya aba batn <laughs> mu ne ma yow borom biir bi te moom moo ko doon nettali ah neewul e waaw kon loolu day wane lool loolu rek wane ne ne moom nekkuloon loo xam ne da ko metti woon waaw parce que Euh, loolu la nit ñi nag dañoo wute am na ñoo xam ne bu ñu amee yenn yi nga nga leen koy woowee da leen di metti am na ñoo xam ne mettiwu leen dañ naan man daal nii la ma yàlla bindee euh, euh, mu kontaan ci waaw doom du problème am waaw suuf que nag boo xamee koo xam ne wala ngay soupçonner nen lu ko gërëm lool bu ko woowee waaw amoo droit di lor sa mbokk jullit ci say kàddu wala ciy jëf wala lu man di doon voilà bu ko bëggul bu ko woowee waaw te loolu dañ cee war a yar suñu doom yi surtout à l'école ñiy dem ci école yi amul école lañu wala ñoom dañ cee toll déedéet xale dañ koy yar yonent bay saa sam gis nañ fii hadith ya ghulam inni uallimuka kalimat di ko wax sayyidna Abdallah ibn Abbas Abdallah ibn bi yonent sallallahu alayhi wasallam génn àddina da doon door a dugg néegu góor voilà kon loolu du wax da doon door a circoncision loolu du ay wax ay treize ans quatorze ans la doon am treize ans treize ans la te treize ans mooy mooy mooy mooy bu dee France moom mooy ñi nga xamante ni nii ñu ngi ñu ngi cinquième collège bu ree Sénégal ñoom ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi fële nu mu tudd euh, euh, certificat bi CM2 di waajal dem li nga xamante ne mooy mooy CM2 euh, sixième mooy amul dañuy kii rek naan bàyyi xale yi noonu déedéet dañu leen di xamal ne amoo droit di dégg di di wax di blesser nit ci sa parole ci say propos yàlla tere ci sa loxo wala sa dara. waaw nit lu mu bëggul moo bëgg a faw ak nit boo ñëwee sa xarit la ngeen doon fa tey nga gis ne d'accordul wala am na lu ko dal parce que bu ko neexee nit moo mel noonu du tout le temps rek la yi kii man ngay foog nit tout le temps tey nekkul bon bon humeur nga ñëw bëggul mu ne non je ne veux pas jouer après loolu xamal ko loolu jàppal ko xam ne way aujourd'hui il veut pas jouer nga respecter ko le fait qu'il dise que je ne veux pas jouer il a le droit de le dire de ne pas jouer nga gis ñuy ñuy ñuy ñuy toroxal nit sa benn camarade nga ciy bokk waw di bokk ci ñooñu boo leen manula laaye biir wala ne leen dool faut pas faire ça il faut pas faire ça c'est pas bien waaye essayez d'être à sa place voilà essayez ngeen ngeen nekk place am ñu leen def lool du leen neex kon nag il faut pas faire ça on est tous camarades on est tous des amis voilà on est là pour apprendre voilà on joue on est des des des des des, des frères on, on joue mais il faut pas faire mal voilà yooyu mooy yi mbir yu simple la gone yi dofuñu nga xam la leen lool ci ci ci daar daar mais bàyyi noonu rek ñuy dem voilà di def leen neex après bu ñëwee convoqué wala bind ne sa dooma wax li nga xam non non non professeurs yi ñoom dañoo dañoo bëgguñ sama doom ji déet sa waay bàyyi li ngay wax pourquoi nga bëgg lool nga tout le temps ngeen jàpp affaire yi loolu la ko quoi ah pourquoi c'est tout le temps moom la ñuy remarquer te yow yaa gën a tay xam nga ko bu baax xam nga lu tax ñu koy remarquer def remarque tout le temps yow ci sa bopp boo nee moom ci kër gi tout le temps ci wax nga dëkk muy defi bêtise yaa ko tey mu dem ci collège bi wala lii euh, kii bi nu mu tudd bi di defi bêtise ñu professeurs yi ñëw di ko wax nga naan day lu tax tout le temps moom la ñuy wax waaye yow xam nga ko faut pas être fou ak tamit di dox lu quoi waaw tout le jàpp ne voilà parce que voilà noir wala on est mané du dara laa wax waaw on pas correct ñu correct ñu ngi ñu ngi ñu ngi correct jeex na kon loolu dafa am solo ko waaw kon yaa Aba Batt daa fekk Seydina Ibn xam ne kii gërëm na ko du lu ko naqari du loo xam da koy naqari te koy wane mooy moom ci woppam ba muy nettali hadis bi dane mu ne ma yaa Aba Batt na <laughs> manoon na ne rek def riwaaya bil maanaa mu waaw riwaaya loolu du lu xaraam manoon na bañ a utiliser mooy ko imaam Ibn Umar wax radiyallahu anhu xaritam la woon <laughs> waaw xaritam la saaxibu Ibn Umar <laughs> moom at waaw mais euh, dafa wax mais voilà moom daal kii la quoi non <laughs> al-Imam Ibn <laughs> Hibban ne kaana sadiqan li Umar moom xaritu Ibn Umar la woon radiyallahu anhu radiyallahu anil jami kon nag mu ngi noonu quoi waaw te tamit dañ ci xam ne kon euh, marché ba waaye euh, attention am na loo xam ne tuut ñu fàtte ko mooy dem marché ba nag ngir nuyoo loolu ngëneel la booy ut waaye bu fekkee ne musiba ya muy ya muy jur sag dem fa ñii jigéen ñi rafle lañ def dënn ci biti lañuy def ans ci biti yeel ci biti fépp marché ba moom foo duggee musique bay rëkk di tullee ko jolli mbalax maan yaa ngay mbalax sool maan yaa ngay sool waaw rege yaa ngay rege lépp di ci marché bi waaw jaaykat yi nga xamante ne nii ñii faale wuñ dara amul ragal yàlla du ci mbedd mi du ci place yi jëwkat yaa ngay nangam ak nangam surtout colka yi ndax yooyu moom mooy surtout colki ak yu mel noonu loolu boo ma amul soxla moom bu fa dem noonu rek naan damay uti ngëneel boo xamante ne nii man na laa juróol nag loo xam ne moo gën a garaaw ngëneel la nga doon parce que nag dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil manafi' loolu règle la yaa fay jàppal <laughs> dar'ul mafasidi jañ repousser pousse li nga xamante ne mooy yàqu-yàqu yi moom la charia priorisé moom la ëppal doole ci xëcc njariñ ginnaaw faratay ginnaaw bés boo xamante ne lii bu ma ko defee bu ma demee di def lu baax la de waaye man na maa ëndil loo xamante ne lu garaaw dañ naan la mukk bàyyil loolu te nga ñoŋal sa ngëm yàlla xam nga euh, masala boobu kii doon laaj euh, sahibul ibriz doon laaj sëriñam ak Cheikh Abdul Aziz radiyallahu anhuma naan boo ñaari sëriñ yi de alxataab ak almawaax dañoo <laughs> dañoo sara euh, kii euh, nu mu tudd euh, téere kii bi xalil voilà léegi nag rahmatullah alal jami' dañoo wute nag ci masalaam duggu xamaam boo waree jàpp man maa ngi war a julli war a jàpp mais sauf ko ndox mi fi mu nekk mooy piscine ba tey loolu lañ ko mën a mooy xamaam bi quoi xam na xamaam xam nga xamaam yi nga xam ne nit ñi dañ fay dem en général nag mooy mooy à peu près boo seetlee piscine ni mel léegi façon boobu la mais nag lu bari gars yi dañ doon yëga ji waaw nga xam ne seen awra yi day feeñ ñu sol dara wala ay serviette yoo xam ne seen biir yi seen kii léeg-léeg sax seen awra bi bu mu xallata yi léppay feeñ waaw waaw loolu nag euh, kanta piscine yi nga xam ne góor ak jigéen mooy mooy mooy bu dee tey dañ naan mooy plage ba rek waaw yow plage bi il fait quarante degrés waaw femmes yee ngi fekk seeni maillot de bain waaw góor ñee ngi fekk ñoom itam seeni maillot de bain à leur à leur góor <laughs> à la góor waaw ñoom ñépp seen awra yi feeñ yow nga war a julli amoo benn ndox ndoxum géej mii kese fi nekk te côté bii kese lañ may ak sa yeneen yëpp privatisé nañ ko fii rek lañ may te ñii wa fi nekk te ñu ngi nii rafle def yaramu neen di sangu waaw waa léegi te man damaa war a julli te manumaa xaar il faut ma julli ndax waxtu yi day wees mais léegi nu may def est bu boobaa damay gëm mu dem jàpp wala dañ naan ma déedéet amoo droit daal di fay dem yow da tiim loolu mooy masala bi nga xam ne moo doxoon diggante ñaari sëriñ yooyee kenn ki ne noo kook day gëmm daal di dem jàpp daal di génnaat kenn ki ne déedéet kooku bu dee ne manul amul leneen lu mu def manu la moytu yooyee te lool kese fa nekk moom day tiim noo day tiim kooku teggil nañ ko te ndoxali fee mais manu koo utiliser parce que lu léegi sëriñ euh, Cheikh Abdal euh, Ahmad ibn al daal di laaj Cheikh Abdul Aziz ne ko wax radiyallahu anhum jami waaye ñaar waa lii masala bii moom lu ci lan moo ci dëgg dëgg dëgg lan moo ci gën a noot mu ne li gën noot mooy waa ji waru faa dugg waaw mu ne mu ne kaay ma misaalal lu tax mu ne ko gis nga euh, nit ki nga xam ne day nekk ci bërëb yooyu ndax bërëb yu mel noonu saytaane yee ko infesté ñoo fa fees parce que li ko neex mooy awra di feeñ waaw awra awra di feeñ ah loolu moo neex saytaane yee ki mboqam waaw moo tax borom bi waxoon ñu daar daar ca suuratul an'am waaw Allahu akbar ne yéen ñi gëm yàlla xuzu xuzu zinatakum ya bani adam waaw xuzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbu al-musrifin waaw ba muy wax ne gis nga saytaane yi ñoom dañ leen di gis de foo xam ne leen du ngeen leen di gis waaw waaw yéen ñi gëm yàlla jël leen seen taar ci jullikaay wu ne ci sujootukaay bu ne na ngeen sol lu décent lu jot loo xam ne di ngeen mën a taxaw jëlul seen bopp ngeen lekk te naan te bu leen yàq ndax borom bëggul ñuy yàq waaw. mu ne woon saytaane yi gis nga xam nga ñoom li ñu bëgg mooy faxsaa di feeñ waaw li ñu bëgg mooy faxsaa feeñ. laaya gis nga tamoon ñoom moo moo tax euh, dañu def ba Iblis ca sunu maam Adam alayhi salaatu wassalaam la ko tàmbali fexe ba génn ko ci foofu lu tax pourtant amoon na awra doon doonu doon feeñ waaye ba mu lekkee ci garab gi la commencé awraam di feeñ ndax leer la doon leer leer la doon moo ko doon sutur la waaye ba mu ko lekkee la mbir yu sell ci leer googee la ko borom bi doon tere waaw waaw te Iblis moo ko moo moo moo moo ko poussé ci loolee waaw te borom bi waxoon na leen ko ne leen attention attention attention de ba ki nga xam ne mooy ibliis bu mu leen yàqal ba génneel leen ah li nga xamante ne nii mooy seen saw atihima loolu attention waaw na ngeen ko moytu seen noonu la bu leer nañ bu leer naar bu leer nañ léegi nañ lañ def xam nañ ne fekk awra yi du feeñ Iblis day am problème parce que awra yi di feeñ buntu la bu rëy mooy buntu bi gën a ngir Iblis am doomu aadama bi moo képp kuy sàggane say awra yow xamoo ba pare naan nañ la faj waa ginne yi lañ lay sonal nangam ak nangam sa kii ngelaw da lay dugg ak mais yaa femme wala yaa homme mais loolu yóbbu la lijjanti bu dee ne yow bëggoo dimbali sa bopp di sutur la sa bopp bopp ci dàq faj yooyu boo ñëwee mu faj la it ba affaire yi daw mais may ñëwaat ko fekkaat buntu ubbeeku waa bi mu la fajee mooy tëj na la dalaa tëj tëj solo la defal la loo xam ne day tax yow nga fermé wu ba iblis yi duñ la mën a duñ la mën a songe noonu mais buñ ñëwaatee nga dem tane tuuti ah commencé waat jumbax aawut jumbax ci biti góor gu ñàkk kersa gi moom silibam bi ci biti awut kiris koros nga xam ne buy julli buy sëgg ngelaw lu sedd li di di di di di di di di seddal ndunkuru ngëm wal iyaazu billah après mbir yi du yàgg mbir yi dala ko mooy bunt yow fañ la tëjoon ah forteresse bañ la yaa dindi buntu yëpp ubbi seytaane yi buñ tilli yëg yooyu fekk buntu yi ubbi ganaar gi ubbeeku waaye dañ naan till yaa yaa bani adam laa yaftinannakum ash-shaytaan ngal la waay fitnaal bumu leen pexeel kama axraja abawaykum min al jannati anhuma libaasahuma liyuriyahuma sawaatihima innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum waaw kon nag loolu la mu ne ko nag Cheikh Abdul Aziz radiyallahu anhu ne ko nag mbir yi loolu la mooy seytaane yi fu awra yi di feeñ ñoo fay infesté dañ fay fees dañ fay fees te bu ñëwee mooy malaaka yi nga xam ne ñooy malaaykatul rahmaan yi ànd ak nit ki di ko protéger nit ki bu nekkee foofu ñoom dañuy daw ndax malaaka yi lëndëm googu bëgg mënuñu koo supporter dañuy daw <laughs> te bu ñu tawee daw malaaka yi tegtal la buy wan ne yow yaa ngi ci danger bu rëy te vulnérable te à la merci des abali sax waaw yow te à merci des iblis tuy lañ lay def waaw dañ lay na dañoo xëcc yow mu ne ma nag gis nga <laughs> nit ki nag bu ñëwee ci bërëb yooyu même bu dee aji ngëm yàlla la xam nga nan lay mu jox ko misaal ne ko mooy misaalu benn sondeel boo xamante ne am na tàkk de mooy waa ji ngëm yàlla lay ngëm yàlla am noon lay mel benn sondeel boo xam ne dañ koo taal teg ko koo xam ne daa bari ngay ngelaw ngelaw yi di ko dikkal bi junuban wa shimala di ko mbéj waaw bu bii mbéjee côté bii beneen bi mbéj gis nga li ngay gisee lampe bi mooy sondeel bi léeg-léeg mu dem bay fay day day dëñ bi dem bay fay ngelaw li xaw a kii mu la mu mu mu mu kiiwaat bi leen ngelaw li uvaat ko ba nga daal wuu fay na mu daal kii day jekki rek affaire bi fay mu ne ko loolu nag mooy misaalu ngëm yàllaay kiy dugg ci bërëb yoo xam ne noonu la mel looloo koy dal malaaka yi dañuy daw ngëm yàllaam nag di tàng nekk à la mer <laughs> des ngelaw de iblis yu bon ñu koy bàjj moo tax doo seetlu même waa ji bu gëmmee léeg-léeg tam mu jekki ah yow ndax boo gëmmee dugg foofu léeg-léeg nga laal kenn wala nga jekki xaw a xool ah gis loo xam ne ah Iblis moo Iblis dóor na la benn benn flèche ay saa yu ubbil sa bët nga xool lii daa garaaw ah, nga xool. naan astaghfirullah déet loolu mooy duur na benn benn ngelaw tël sa sa sondeel bi muy sa ngëm yàlla mu ngay waaj a fay <laughs> gis nga boo fa moytuwul da ngay ci bain de minuit bi yow gaa yi eh, dangay ngay rek gis sa bopp ci biir nag ah <laughs> nekk ki nga xam ne yaa yëngal ndox mi naan ëpp oh, zop waaw lu tax yaa dugal sa bopp ci yu mel noonu moo tax yooyu ama ama am solo la yoo xam ne suñu doomu jamono dañ koy dañ koy fowe waaw parce que voilà c'est de l'attraction voilà pour faire kii nangam ay wanañ dem bon y a pas alors que foofu kenn respecté fa dara yow mu yàgg kii wayam sa ngëm yàlla ñoo xam ne ñu dara ay mini jip ñii dara seen yeel yi feeñ góor ñëpp jigéen ñee ceeb la waaw parce que waxee loolu ñëpp di xalaat jigéen ak góor ñi ñëpp jigéen ñi nag daa gën a koy ñàgg solo ñu daanaka dara yow nga ñëw fa voilà parce que bon yow na la leer ne sa ngëm yàlla noonu la waaw mu ngi à la merci de ngalaw hein di ëpp comme ni ñuy ëppe sondeel bi lampe bi hein tempête bi nga xam ne dañ koo def ci kii même lampe bi nga xam dañ koo aar a dugal ko lampe tempête boobu da gis mbir yi bu ngaaw yi fooree moom ci boppam ndax mu ngi ci benn fuñ ko dugal de benn miskat waaye mu ngi da ngay gis ni muy commencé mel ne luy fay ndax nga bu ngelaw yi fooree déeg de ngelaw dina foor foor boo xam noonu day fay complètement waaw moo tax ku moyul ay discothèque ay discothèque ay dancing ay yooyu ay ay pub yow jour ba mu fay njëkk dem li nga am dara ci ngëm yàlla mais seetul bu yàggee yow gaay bu yéexee sa waaye gaay day dañuy yéex yaa leen di mobiliser ngir ñu gaaw ngir dem lu tax parce que sa ngëm yàlla moo fay waaw moo fay mu ne kooku kon préserver loolu nag moo ëpp doole di dem naan damay jàppi noonu alors que jàpp dañ la koo may boo amul boo amee ngant ngant gi moo gën a garaaw ngant ñàkk ndox kese non moo gën a garaaw ngantu bu ma jàppee hein man naa yokk sama feebar damaa feebar waaye ndox mi sedd na sedd goo xam ne man li ëpp sama njort bu ma ko bu mat ci jàppee mu yokk sama feebar wala mu gën maa aggravé bu boobaa sariya dana la bul utiliser ndox mi bu dee mënoo ko tàngal tiimal loolu moo gën a woyof affaire bi kon kooku li war a def daa war a tiimi te bañ a dugg foofu waaw kon nag dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil manafi' kon de loolu mooy règle boobu alhamdulillah gis nga exemple loolu nag qis ala zalika waaw moo tax léeg-léeg nit ñi duñu comprendre waaye diw diw diw diw lu tax nanga parce que diw daa xam yu mel nii waaw daa xam yu mel nii xam ne bërëbu caaxaan yi ndax mooy majaalisu saqaawa yi moo tax Bamba ne waj tani bu majaalisu saqaawa mooy te ko leen bërëbu texee du kay dañ fay texee di de du wax kese ah yow da ngay dem dese dara ngëm yàlla boo fay jóge boo fa yàggee dem da ngay dootoo amati dara yaa ngi imaginer sa waay jullit boo xamante ne ni day nekk bërëb boo xam ne benn malaaka yërmande du ànd ak moom dañuy daw dañuy daw daw daw la ñuy def xasamaan yi dañuy daw bàyyi ko à la merci des iblis yi nga xamante ne nii borom bi waxoon nañu def leen attention ya bani adam la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawakum min al-janna waaw kon nag il faut faire très attention waaw moo tax bu boolee dem marché ba ngir am ngëneelu wasaare nuyoo waaye yow sa wasaare nuyoo gi boo fi wasaaree nuyoo tibbaale boo wasaaree juróomi nuyoo tibb téeméeri bàkkaar boo mayul doo tootal nuyoo sax waaw loolu ñu la sëñ bi toogal sa kër bi ah demal toog sa kër waaw toogal sa kër rek insha allahu taala dina baax <laughs> waaw ndax kat gëneel ngay uti de waaye nag bu la naree indil ay cons loo xam ne yu mel nii moom dañ naan la bako sharia naan la baal baal mu daanu waaw bàyyil mu daanu bàyyil mu daanu kon loolu lu ñu naroon a fàtte la <laughs> te ak am solo ci affaire bi Ibnu Umar a doon def <laughs> waaw waaw boo gisee borom xam-xam yi rahmatullah alayhi naan la jamono mu jóg jamono moom toog sa kër daa gën moo gën génn waaw waaw waaw borom kii doon wax axiru zaman jamonoy daw la dem ca xeerelaat ca montagne ya ngir rawal sa diina ak luzumul buyuti tey takkook seen kër yi waaye kër yi léegi gaa yi loolu sax mucculu la <laughs> da ngay nekk ci kër gi ci nekk ca plage ba yem parce que sa télé bi yépp la ngay seetaan ci film bu yées bi lay xew ci néeg diggante ñuy sëy moo fay xew nga toog ni ko xool ñu wan la plage bi ñépp loolu fa génnoo sa kër lépp yaa ngi koy ramasser <laughs> lépp yaa ngi koy ramasser lépp yaa ngi koy ramasser te génnoo sa sa walla iyaazu billaah hada li saxaar yi li li li nu mu ko waxati hein ñu ne jamono jii de jamonoy daw la fiddi te nag booy fiddi moom da fiddi ba ngay amee tànk ah. faut pas ngay tendee falan ah. non da ngay daw ba ngay amee tànk parce que réew mi léegi dafay yàqu de ce fait mooy yooyu noonu nit ki nag dafa war a am loolu ku bor ku am nit ki moo war a am xam-xam xool def la part des choses ah lii de lu baax la luñ ma ne ngëneel la waaye est-ce bu ma ko defee ndax damay indi lu gën a fâcheuse wala déet loolu nit ki yaa war a xam loolu war a peser nag après nag di diggante loolu nag après euh, nga daal di jël décision waaw boo xamante ne nii selon loolu ci nga koy jële loolu mooy xam-xam waaw mais doo tëñëx tëñëxi rek parce que ñëpp a ngi def may def déedéet bu boobaa di nga dugal sa bopp di dugal sa bopp waaw kon nag loolu lu ama am solo la moo tax lii Ibnu Umar doon def jamono jooju mooy jamono joo xamante ne amnul fitna daa amoon ci moom waaw amnul fitna ci daa amoon ci moom mooy kóolute ne ah fitna yi nga xamante ne nii marché moo taxoon yeneen may saa bañ ko laajee ne ko waaye ayul biqaa'i ahabbu ila Allah ak yan mooy biqaa' abghadu ila Allah waaye yeneen may saa yan ci bërëb yi ñoo gën ñoo gën a soppalu fa yàlla waaye yan ci bërëb yi ñoo yi nga xam ne moom la yàlla gën a bañ hadis boobu lañ doon wax moom da yoneen saa salaam bi ñu ko laajee dane xaw ma de xaaral ma laaj Jibril alayhi salaam mu laaj say naa Jibril say naa Jibril ne ah man de xaw ma waaw léegi xaaral ma laaj borom mu laaj borom mu ne ko bërëb yi gën mooy jàkka yi bërëb yi yàlla gëna bañ mooy marché yi waaw te marché yi dafa bërëb yi euh, euh, jàkka yi leer na hadis bi waxoon nañ ko fi waaw ndax mooy masajidullah fii buyutin adina allah an yurfa wa yuzkara fiha isma mooy foofee mooy bërëb yooyee waaw muy bërëb yu am am solo te màgg waaye bërëbu marché yi seenu mbon daa leer jëw yaag riba beeg luy dugg ci sa new lag ah, nekk ci mbedd yi daf lu yoneen saa doon wax naan iyaakum maa ngi leen di wal juluusu ala saudat maa ngi leen di moyta la ko toog ci yoon yi ñu ne ko ah waa yeneen saa saa ñun ñun yoon yi moom tam ñu ngi mu ne ah bu ngeen manu ngeen du dul manu ngeen foofu ngeen jox yoon yoon yu àqam de loolu marché yi gars yi kenn du fa jox àqam radul basar sadd sa bët waaw di di di di di fay ku la te boo gisee aza ak lorog yooyu nga daal di koy euh, jañ loolu yépp gaa yi dañ koy liggéey ci marché yi jëw géeg lépp di di te karnaasi xeet lu ne rek waaw riba bi nga xam ne yàlla nee na képp koo xam ne ci nga ne moom na la leer ne borom bi déclaré rek guerre gaa yi ca la ñuy ne allahu akbar waaw lu ne rek ak ngiñ yoo xam ne dara du ci dëgg ngay giñ naan wala maa nangam li yog ni moo doona yàlla jaay nañ ma ci nàngam lépp di ay ner ay nari neen ak tamit awra ya fay feeñ ñi nga xamante ni dañuy dem jënduñu defuñ dara wala ñuy jëndi buñ demee parfum yaa ngay dàqe xetu parfum jigéen yaa ngay dàqe lépp ngi dàqe dënn aawut yaa ngay dàqe lépp ngi dàqe cokos cokos gi mel ni tulleeg male lépp di ay munkaraat waaw jàpp na léegi nag yow munkaraat yooyu moom boo ci man da mucc bu dee ne dala fa yow li nga xamante ne mooy farata yóbbu parce que bu mel noonu kenn du la ci may nga naan demal promené wu fooy promené wu ngir dem récolter des bàkkaar mukk lu la mën da ñàkk na la fa yóbbu da ngay dem jëndi wala da ngay ku di wala daa am looy fay wala daa am koo xamante ni da koo war a seeti ngir mu jox la loo xamante ne loolu kii la yu mel noonu waaye bu yooyu yëpp jàllee munkaraat yooyu di fa am na ko moytu bu baax a baax a baax waaw boo fay dem daal ko turra moom <laughs> fa ma turra daal di la koy yóbbu waaw waaw mais eh, ta nga jël say précaution moo na ibnu Abba ibnu Umar taala anhuma doon def lii waaye bu dee loolu moom manoo nit ki manu ko assuré mooy loolu day bàyyi mu daanu ak ngëneel gi nga xam ne malgré ngëneel gi nekk ci ifsha salaam loolu lu ama am kon ci kaw noonu wulilahi la hamdu wal minna dañ ciy xamal ne tamit bala ñu jàll que ne bi am na quand même possibilité am na liberté bu dee ne gis na sëriñ bi daal di def loo xam ne jaaxal na ko mu laaj ko waaye ci ay teggin tamit waaw gis nga as tuufay la dafa laaj waaw te tamit dañ ciy gis tamit que neewul bay dafa laaj ci teggin. waaw man gis naa boo demee nangam yi yow jëndoo defoo lii defoo lii defoo lii te ñoo toog nii rek mu leeral ko ne dañuy dem ngir nuyoo voilà ñun dañuy dem ci marché ngir nuyoo mooy sëriñ bi am euh, leerub dënn mën a tontu quoi waaye ci teggin ni ñoon wax mooy gis nga ci teggin la ko wax waxoon nañ la bi ñuy tàmbal neew ko waaye yow mais yow mais sëriñ bi looy def nii ñu ñuy dem bay ñibbi si ñuy yow gis nga jënd waxaale woon lu yokke sa nga def non man beneen yoon man rëccu naa li ma fi ñëwaa ah. ah non waroo waxe noonu <laughs> déedéet waaye beneen affaire buñ ciy jànge mooy Tufayl nii doomu kan la saxaaba bu mag Ubay ibn Ka'b xaritu Seydina Omar ibn al-Khattab Abdallah ibn Omar doomu kan la Omar ibn al ñoom ñëpp ay saxaaba lañ kii baayam saxaaba la kii baayam saxaaba la moom muy saxaaba neewul ah waaye yow man de moom man dinaa ñëw ah waaye yow koo xamante ne nii sa waay man may man may sëriñ muy sëriñ mu may jàngal dara xanaa man xaw ma li ma sama baay bàyyil yoo fi caaxaan yooyu ngay dégg nii ñu di ko wax foog ne nag wax nañ dara waxuñu fi tuus waaw waxuñu fi dara waaw. waxuñu fi dara te ñooñu xamuñu xam-xam ci lëndam la ñu ne foo déggee façon wax yu mel noonu moom ay alerte la war a doon ci nit gis nga booy topp nit ngir mu xamal la diine nga dégg ko muy wax wax yu mel noonu bu yaboo nga daw ba ngay ami tànk koo xam ne affaire par parloo képp lay wax ay naar yi ay gaay yi nangam façon wax yu mel noonu foo ko déggee moom bu yaboo nga bàyyi ko bu yaboo bàyyi ko bàyyi ko nga seeti keneen waaw ay ñoom déw ñee nga xamante ne ah xanaa ñu lee bu boobaa xamuñ ñun suñu kilifa lim ñu bàyyil waaw nan la ñuy demee dëgg la ñoom xame nañ leen kii waaye ñun ah nangam ak nangam mooy xamoo dara waaw Tufayl li baayam mooy Ubay ibn Ka'b de Ubay ibn Ka'b bii la yoneen saa salaam la yàlla la wax yàlla borom bi tabarak ne yoneen saa salaam suuratul Bayyina bi mu wàccee ah bi suuratul Bayyina wàccee. borom bi dana yonent bay saa saam demal ci Ubay ibn Ka'b nga jàngal ko soir boobu nag yonent saa saam saar bi daa wàcc yonent saa salam yàlla ne ko demal ci Ubay ibn Ka'b nga jàngal ko saar bi ba mu jeex takk waaw yonent ñëw Allahu akbar wala fam ko ko saar bi ba mu jeex ne ko nag sama borom moo ma ne naa ñëw jàngal la saar bi mu ne ko la yàlla moo ma wax moo la wax yeneen saa salaam nga ñëw saar bi mu ne sama tur la tudd mu ne ko waaw sa tur la tudd ne mu ñëw jàngal la saar bi suy naa Ubayda di jooy ko waa kontaan bay jooy koo koy bàyyi kii te kii sax a war a moom it neewul ne non wayow wayow man du ma fi dem di kii di kii ah ah non xanaa man xaw ma kon man sama baay mooy kan wala bu boobaa ay ah, eh, ngam waxu ko. daa ñëw. waat na ko yaa aba batn <laughs> xamal ko ne ko <laughs> waaw comme quoi man ngeen bokk classe mais bu la niwu rawee moo la raw moo la gën a kii moo la njëkk ci kii moo la gën a xam yi lënt ci yow nga koy laaj waaye di takkoog moom di takkoog moom voilà di takkoog moom tamit loolu tamit dañu ci moo tax dangay gis neewu loon waaye wan man saa ma xëyee nii yàlla ngay ñëw seet si Ibn Omar non day ñëw nee ma bu ma ñëwee mu ne ma ñu ne ma kaa ñu àtt ci marché bi ah comme ni Serigne yow yi yow marché bi kaa yi yëpp ñu ngi dem ci marché mais yow gis naa ne jëndoo walaale woo woo dara ma ne ko waaw xam nga lu tax ngir nuyoo ngir rek ku ma romb daal di koy nuyu bu ma paree ci nuyoo bi yëpp daal di ñëwaat <laughs>